baada audu billahi min alsheytaani alrajim wala yaxzunka qawluhum inna alizzata lillahi jamica huwa alsamicu alalim kon suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laayaat juróom benn fukk bi ak juróom mu ne walaa yaxzunka bum la njàq teg ci njàqare qawluhum yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waaye yow jullit bi qawluhum alhamdulillah waxu yéeféer yi seen weddi yàlla geeg wax yu ñaaw yi ñuy wax guddeeg bëccëg loolu bu mu la teg ci njàqare innal izzata na la leer ne te yëg ne ak nootaange lillaahi borom bi tabaaraka wa taala dong la ñeel de jamia mbooleem luy nootaange akuk ngañaay ci loxoy borom bi tabaaraka wa taala ci moom la ne te moo koy joku ko soob huwa moom de as-sami'u mooy aji déggaakoon gi tey nangu ñaan al mooy aji xamaakoon di dara rëccu ko de mu ne alaa waawi inna lillahi ñeel na borom bi tabaaraka wa taala man fi samaawaati mbooleem ñu nekk ci asamaan yi ci ay malaakaak lu ñu xam lu ñu xamul wa man fil ardi ak mbooleem li nekk ci suuf si lu ñu xam lu ñu xamul lépp borom bi tabaaraka wa taala la ñeel de wa maa yattabi'u ta toppul nag alladina gaa yi nga xamante ne nii yad'una ñooy woo min dunillahi di jaamu loo xam ne wëllif boroom bi tabaaraka wa taala shuraka a jàppe ko ay ndend yoo xamante ne moom la ñuy bokkaaleeg boroom bi mu ñooñu ñoom toppuñu loo nga xam ne ñooñu ñooñu noonu ludul i na mooy teguñu ko ci lu leer de ñu di topp li nga xamante ne nii tey woo di jaamu leneen lu dul borom bi tabaaraka wa taala jàpp koy associé ay ndend ñooñuy yattabi'una toppuñu de illa dhanna lu dul ay njort wa inhum illa yaxrusuun dañoo ñoom nekkul ñorul ñuy jabbatu mooy li ñuy wax dara leeru leen ci ne te dara li ñu gëm ne noonu la ñuy dunde dara leen ci leerul te dañuy jabbatu di wax lu amul huwa moom boroom bi nag alladi mooy ki nga xamante ne nii ja'ala lakumul la moo leen defal guddi gi litaskunu fii ngir ngeen man ci dale na wannahaara bëccëg gi moo leen ko defal mubsira mu leer naññ ngeen man ci di dem ak a ñëw di ju dox seeni soxla may na fi daalika dëgg-dëgg nekk na ci loole wala nekk na ci lii nii ba fi tudd la aayaatin ay màndarga yuy wone sañ-sañu kàttan ak man-manu borom bi tabaraka wa taala waaye li qawmi yasmaun ñeel nit ñi nga xamante ne ñooy dégg-dégg gu leen di jariñ mu ne xaalu kantaa ñoom yéeféer yi ak ñi nga xam ne ñooy bokkaale boroom bi tabaaraka wa taala comme ci wàllu yahuudi ak nasaraan yi ak ñi nga xamante ne nii ci arab yi dañoo jàppoon ne boroom bi tabaaraka wa taala daal daa am ay doom wal iyaadu billah ñoom la boroom bi di wax nii mu ne xaalu nee nañu ñoom yéeféer yi taxadallahu walada nee nañu borom bi tabaaraka wa taala dafa jàppe doom de subhaanahu waay gàcc ngaalaamaa moom ay waay a ko sori huwa moom alxaniyu mooy ki nga xam ne moo woomal mooy ki nga xam ne soxlaalul denn dara te soxlawul di ami doom ak parandoone la huu na ko maa fi samaawaati mbooleem li nekk ci asamaan yow maa fi lar dak mbooleem li nekk ci suuf in indakum min sultaanin bi hada mooy yéen xam ngeen ne lii ngeen di wax de amu ngeen ci benn lay wu leer woo xamante ne nii moo leen yebe lii ngeen di wax nii naan boroom di tabaaraka wa taala dafa jàppe doom lool mu ngeen ci lay ataquluuna mu ndax na ngeen di wax alallahi ci mbiru yàlla di waxal boroom di tabaaraka wa taala ci sujet boroom di tabaaraka wa taala maa la ta'lamuuna loo xam ne xamu ngeen ci dara qul wax leen yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna alladina dëgg dëgg gaay nga xamante ne nii yaftaruna ñooy duur di sos alallahi di sosal borom bi tabaraka wa taala alkadiba ay nar naan war nañ koo mën a bokkaale kay ak di ko moy ñooñu de wax leen ne laa yuflihun ñooñu duñu texe mukk jamais duñu texe ci àddina waaye alaaxira duñu texe na leen leer nag àddina gii ñu ne liñ fiy amati nuut as tuut muy loo xam ne ci lu ñuy dundeek seeni mbir di baax seeni mbir di dox ñu jàpp ne moo gën ci ñoom kaay ma wax leen lan la mataaw nam poñeet la de fi duniyaa boo xam ne bu néew waaye ci àddina ju doy ji di gaaw a jeex summa ginnaaw gi laa leen fiy defal summa ginaaw gi ilay naa ci ñun borom bi tabaaraka wa taala marjihum mooy seen delluwaay de summa ginnaaw gi buñ ñëwee ba dee bañ suul leen walla nu ñu mën a faatoo ba agsi fii summa ginnaaw gi nudiquhum ma mosal leen al adaabu mbugal mi ashadiida mu tarmi bi ma kaanu yakfuruun ci sababu li nga xam ne moom lañ doon weddi seen boroom tabaaraka wa taala léegi nag suñu boroom tabaaraka wa taala ñëw nag di nettali li nga xamante ne nii mooy nettali yoo xam ne yàgg nañ koo gis muy nettali sayyidina wa nabiyyi rabbina nuuhun alayhi salaatu wassalaam ak yeneeni yonent kon nag mu ñëw alayhim salaatu wassalaam mu ne watlu jàngal alayhim ci ñoom nii yow seydinaa muhammad jàngalal alayhi salaatu wassalaam yéeféru qurayshi yi nag ngeen xamal ci téere bi naba a nuuxin xabaaru seydinaa nuux alayhi salaatu wassalaam id qaala mooy ngir jox leen misaalu ñoo xam ne kat jaaroon nañ fi xeet yoo xam ne jaaroon nañ fi doon def ni yéen seet leen ñoom nañu mujjee bu ngeen amee xel nag di ngeen fexe bañ a def ni ñoom mun a kon jàngal seen kaw naba nuuhin xabaaru seydinaa nuux alayhi salaam id keroog bi nga xamante ne nii qaala la wax li qawmihi ay ñoñam yaa qawmi yéen samay ñoñ in kaana kabura alaykum bu dee ne daal daa diis ci seen kaw daal di rëy lool ci seen kaw maqaam yi daal di leen metti sama nekk gi ma nekk seen biir mooy daal nekk gi ma fi nekk boobaak léegi wa tadkiiri ak fàttali gi nga xam ne moom laa leen di fàttali seen boroom tabaaraka wa taala di leen ko waar di leen waar ngir ngeen dellu ci moom bi aayaatillaahi ak fàttali gi ma leen di fàttali di leen waar di ko jaare bi aayaatillaahi ci laayaay boroom bi tabaaraka wa taala yimma yónni fa léegi nag bu dee loolu daal la leen a metti rëy ci yéen ngeen mere ma ci si ma nekk feeg li ma leen di li ma leen di digal daal di leen ci waaree ko xuppee kon nag faalallaahi maa ngi leen di yëgal léegi ke ne ci borom de képp moom tawakkaltu moom laay wàkkeerlu léegi nag fa ajmi'u amrakum léegi nag maa ngi leen di wax léegi dogu leen ci seen mbir aywa dogu leen ci seen mbir bu dee da ngeen maa naral dogu leen aywa jël leen ay décision yu ferme yoo xam ne daal di jël nag daal di jël am yi dogu leen ci seen mbir wa yéen waaye ak ñi nga xamante ne nii ñoom ngeen di bokkaaleel seen borom tabaaraka wa taala seen xërëm yi ndeem man nañu ko ndax ay matt lañu ñoo ki bant summa ginnaaw gi nag laa yakun man laa yakun mu bañ a nekk am amrukum seen pexe moomu ngeen may amal ngeen may naral aleykum ghumma bu mu nekk loo xamante ne nii lu ngeen di nëbbu la de mooy na feeñ aywa mooy na nekk loo xamante ne nii seeñal leen ko mu leer naññ jarul ngeen may wikkloob lool na leer walla bu leen ci am benn gene summa qdu ilayya léegi nag bu paree ngeen ñëw ci man nag ngir daldi ñëw ci man ngir bu dee man ngeen nara daal nërmeel waaye ngir maa faagaagal ngir jële mo fi ngeen ñëw ci man wala tunzirun bu ngeen waajalee seen pexe yooyu yëpp te bu leen ma xaare dee mooy nu mu gën a gaawe rek bu leen man negandikut ñëw leen ngeen def bu dee man ngeen fa in tawallaytum bu ngeen dum mooyoo nag fama sa'altukum laaj leen ne man mii di nuux alayhi salaam laaju ma leen ci lawoote gi ma leen di woo min ajrin benn payoor neewu leen kaay leen pay joxe ay cachet ay wa mille francs wala mille cinq cents wala li nga xamante ne mooy téeméer wala mille wala wala million d'euros dugg ajriya man de sama pay nekkul illaa ala allah ci borom bi nga xam ne moom la dara warul moom de moo warloo ci moom dal di may fay man mii wa umirtu te digal nañ man ak na ma nekk minal muslimin ta bokk ci ñi nga xam ne ñooy wommatul di wommatul borom bi tabaaraka wa fa kaddabuhu ca saase gaay daal di koy weddi continuer weddi ga ñu nekk woon fa najjaynaahu nee na ñu daal di koy muccal moom nuux moomale alayhi salaatu wassalaam wa man maahu ak ña nga xam ne ñoo gëmoon te àndoon ak moom fil fulki ca gaal ga comme ni ñu ko gisa woon ci saar bi ñu génn ci suuratu sayyidina Hud alayhi salaatu wassalaam wa ja'alnaahum nag ma muccal ma def leen ñi nga xam ne ñoom ñoo wutu ci suuf si nekk ñi nga xam ne ñoo far dikk suuf si ndax ndox ma bu ñëwee ñépp la faaga faagaagal képp ku gëmul woon borom bi tabaaraka wa taala keroog daal di ngay lab mu ne wa aghraqnaa bi ma muccalee ñii ñi ko gëmoon def leen ñu wutu suuf si waawarak naa ma labal alladina gaa yi nga xamante ne nii kaddabu bi ayatina ñoom ñoo doon weddi suñu laaya yi fandur xoolal kayfa kaana moo naka la nekk woon aqibatul mundarin mooy mujjantelu ñañ doon xupp ñuy bañ muy waa kër Seydina Nuux laajal mu fan lañ mujjee summa ginnaaw gi nag baas naa ñu daal di yebal min baadihi ginnaaw moom Seydina Nuux alayhi salaam rusulan ay yonent yeneen alayhimu salaatu wassalaam ilaa qawmihim ca seeni ñoñ fa jaa'uhum ñu dikkal leen bil bayyinaati ci yu leer yi ma leen jox ngir ñu mën a waaru mën a génn ci seen kéeféer gi famaa kaanu li yu'minu waaye loolu nekkul jaruñu leen dara famaa kaanu nekkuñu woon de li yu'minu di gëm bi maa kaddabu bi ci li nga xam ne moom lañ weddi muy message ya nga xamante ne nii bataaxal ya leen seen yonent yi alayhimu salaatu wassalaam din min qablu lu jiitu mooy ne ba ñu laajee sax ba ñu leen mu yonent yi ñëwee woo leen ñu weddi ay màndarga xam ne yu gën leer yu wane ne kii kat borom bee leen yónni loolu taxul taxul ñu daal di gëm dara ca la nga xamante ne génn ca lañ weddi woon lu jiitu kadhalika suñu borom ne na ko noonee wala na ko nii nag baaw la ñu kaste daal di tëj ala qulubil mu'tadin ci xolu ñi nga xam ne ñooy jalgati boroom bee def ñenn ci ñoom def ne ñoom moom du ñu mës a gëm ak lu mën a xew summa mu ne ginnaaw gi baas naa ñu daal di yebal nim baadihim seen ginnaaw Musa sayidina Musa alayhi salaam wa Harun seydina haarun alayhim assalaatu wassalaam ilaa firawna ca waaja nga xam ne moom lañ naan firawna di buurub Égypte wa malaayihi ak gàngooram gaak ña nga xamante ne ñooy assemblée ba ña nga xam ne ñoo ko doon jàppale way ndomboy tàmk ya bi aayaati ñaa ñu jox leen Muusa seydina Muusa ak seydina haarun alayhim assalaatu wassalaam suñu màndarga yu leer ya fastakbaru waa kër firawna daal di rëy rëylu wa kaanu nekkoon nañ xawman ay nit ñoo xamante